A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah amma ba'du suuratu Naba saar bi muy saar bi nga xamante ne mooy di wax xew-xew bu rëy bi nga xamante ne mooy ñëw saar bi nag saaru Makka mooy ne Makka la wàcc li nga xam ne fala yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk Makka di woowaa Quraysh di yéeféru Quraysh yi ci la suñu boroom wàcce saar bi muy amma yatasaa'aluun siibi na ci loolale waaye turu saar bi mooy annaba suñu boroom ne bismillahi rrahmaani mu ne bismillahi ci turu ki nga xam ne mooy Allah di borom bi tabaaraka wa taala tàmbalee arraxmaani moom mi nga xamante ne moo fees dell ak yërmande arraxiimi te yërmandeem daldi daj ba daj lépp ak ñépp ñoo xamante ne mas na leen a sàkk mu ne amma yatasaaluun mu ne amma yatasaaluun ana ci lan lañuy lajjante ñoom yéefir qurayshi yi ndax kat saar bi comme ni seydina mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma daal di wax nee waa Quraysh di ñoom Abu Jahlin ñoom Abu Lahab ak ñoo ñële dañoo masoon a nekk kat bi nga xam ne ci la suñu boroom yónni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñuy werante seen biir di xëccoo ñiy laajtante naan mu way kii nii di seydinaa Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam waay waay lii mu ñuy woon muy diineem ji ñuy wax mu naa ñu bu ñu deewee dinañu dekki bu ñu nekkee di wax noonu nag am ci ñoom ñoo xam ne gëm nañu ne ah li mu wax dëgg la de ñooñu ñooy ñi dugg ci diine ji am ñeneen ñoo xam ne moom te ñooy ñi ëpp ci ñoom ñoom ñu ne déedéet lii xam ngeen ne ay waxi kesew kesew kese la lii manula nekk suñu boroom nag ne leen ñoom yéeféer yoo yële nekkoon di laajtante seen biir naan ana lii ndax dëgg la du dëgg ñii naan dëgg la ñii naan du dëgg ñii naan man daal wóoruma loolu nag lay wax ne amma yatasaaluun na ci lan lañuy laajte anin lañuy laajtante seen biir anin nabayil azim ci xew-xew bu màgg bi nga xamante ne nii mooy ñëw alladi xew-xew boobu la nga xam ne moo yawmal qiyaam hum fiihi muxtalifuun ñoom ñooñu di yéefér yi dañ ci wuute ñii wa ngi lay dëggal ñii di la wedd ñii naan man wóoruma kallaa jàjju leen sa ya'lamuuna di ngeen xam suñu boroom ne leen leen ne di ngeen xam summa ginnaaw gi kallaa dëgg-dëgg sa ya'lamuuna di ngeen xam ci seen àddina gii bala ngeen a deene alquran gii dëgg la de waaye di ngeen xam ne dee am na tamit dund ginnaaw dee it am na summa na nag ginnaaw gi kallaa dëgg-dëgg sa ya'lamuuna bés bu ngeen duggee suuf di ngeen xam ne wallaahi liñ leen doon wax dëgg la suñu boroom ne ki nga xamante ne nii est-ce que ki nga xam ne moo def yii muy bëgg a lim kooku tële na ngir mën a dekkal nit ñi bu ñu faatoo wala déet mu ne alam na naj'alil arda mihada est-ce que jëluma suuf si defal leen ko muy laltu loo xamante ne nii ci ngeen di tëdd ci ngeen di doxe seeni soxla ci ngeen di nooflaayoo yéen ñépp mu mel ni comme ni lal bi mel ci ki nga xam ne mooy liir bi door a judd muy berceau mu ne lu mel noonu ndax du man maa leen defal suuf si loolu le wal jibaala montagne yi aw ma samp leen ci suuf si ñuy dëgëral suuf si di ko téye wa xalaqnaakum ma daal leen bind yéen jaam yi azwaajan ma def leen ñaar lu buur yàlla bind rek ñaar la muy dina am góor te dina am jigéen wajaal naa ñun buur yàlla ñu def nawmakum seen nelaw yi subata muy loo xam ne ci ngeen di féexlu nga xam ne képp koo xam ne coono lum la dal dal dal bu buur yàlla roofee ay nelaw nga dal di féex ci saase dal di nekk koo xamante ni boo yeewoo piix mi ngay àndali nga mën a récupérer dal di sa coono bi yépp dem mu ne est-ce que du ñun ñoo def loolu le waja'alna al-layla libaasa ñu daal di def guddi gi mu nekk loo xamante ne da leen muur mel ni yére bu leen muur ba bu ko defee bu guddi jotee lépp ne tekk nga xamante ni seen nooflaay yoo gële ci lay gën a nekke waja'alna ginnaaw gi nga xamante ne lool nag ma def annahaara ñu daal di def na annahaara bëccëg gi ma'ashan muy jamono joo xam ne ci ngeen di ute li ngeen di dunde waaw wa banay naa ñu daldi tabax fawqakum tiim leen sabaan juróom-ñaar shidaadan yu dëgër dëgër muy juróom-ñaari asamaan mu ne est-ce man maa ko def man di seen boroom wajaal naa ñu def siraajan asamaan yoo yële ab làmp boo xam ne wa haaja bu leer nàññ la bu ngeen mën di niitloo muy jant bi wa anzalna ñu daldi wàcce minal mu'siraati ci niir yi maa an ndox jaajan buy dotteeku di sotteeku li nuxrija mel ni dañ ne suñu borom mu lu tax nga wàcce ndox moomale mu ne li nuxrija bihi habban wa nabata ngir ñu génn ci ndox moo moomale bu wàccee ci suuf si habban pepp muy gàncax yi muy pepp yi li mel ni dugub sorgo basi ñoom ñooyu mel noonu yépp wanabaatan ak gàncax yi nga xamante ne ni moom la jur ji di dundee wa jannaatin ma génne ci ndox moomale tamit ay tool yoo xamante ne alfaafan yu fees dell ak ay garab lañu inna yawmal fasli way ki def lii lépp xam ngeen ne mën na leen a dekkal de kon nag inna yawmal fasli dëgg-dëgg bés bi nga xam ne ci lay tàqalee diggante dëgg ak caaxaan bés bi nga xam ne ci lay tàqalee diggante ñi gëm ak ñi gëmul kaana bés boobale di dëgg-dëgg nekk na miiqaata loo xam ne man borom bi tabaaraka wa taala maa ko defal ab àpp utal ko waxtu woo xam ne bu jotee rek ca lay jot kon nag inchaa allahu taala ñu yem foofu ba jotaay bii di ñëw inchaa allahu taala ñu àggale ñu teg suñu baaraam kon ci aay laaye boobale bii di ñëw ñu continuer ci yawma yunfaxu fi suuri fatatuuna afwaaja